bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu bi dellu sena ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala dina ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaan sunu borom mu nangul nu sunu koor nangu leen seen koor ñi nga xam ne ñoo nekk ci e, mbënd mi niñ koy waxe ci ndox meek yooyu leen di massawu bu doole amoon kàttan am tabarkalla ñépp taxaw booloo nekk benn Euh, def l'islam ton wala ramadan ton dinañu leen jéem a mën a génn ci mbënn ma ci ndox mu bari mi sàkk ci pexe balaa nawet bay ñëwaat te tabarakallahu xam ngeen ne riyaadu saalihin démb bi mu yëkkati jataay bi mu ngi woon ci euh, bunt boo xam ne sopp nañu ku tukki boo noppee ci say aajo nga ñibbi te yëg ne kuy tukki day ñibbi tey nag bunt bi mu jëm mooy ku ñibbi nga ñibbi bëccëg maanaam bëgguñu kuy ñibbi ñibbisi tukki di ñëw guddi li ñu bëgg mooy kuy tukki booy ñibbi si nga ñibbi si bëccëg déggoon ngeen ci bind yi weesu sallallahu alayhi wa sallam di ko jàngale di wax ne bu sañoon kuy tukki dangay xëy ba daan ñaanal ñi nga xam ne ñooy xëy bu ñu dee tukki euh, ñaan gu am solo googu mu leen ñaanaloon naan yàlla maa ngi lay ñaan nga barkeelal sama xeet wi ñi nga xam ne bu ñuy tukki dañuy xëy kon nag ñibbisi gi bëccëg lañ ko bëgg euh, ñibbisi guddi dañ koo sib loolu lu ko ñàkk pexe araamul nag waaye lu dul ko ñàkk pexe ndax ñibbisi guddi bëri na ay danger yu ca nekk professeur yoo xam ne bu ñàkkee mooy gën bu amee looloo tax sallallahu alayhi wa sallam tere ko bu fekkee koñ ba nga ñibbisi danga yor oto boo agsee boo ñëwee ci sa buntu garage boo klaxonné non seulement da nga yàq sa nelawi soxna waaye danga nga yàqaale nelawi ñu bari ci koñ bi loolu lenn la ca dog ay nelaw it xam ngeen ne tabarkalla yéeme na loolu moo tax alayhi salaatu salaam mu naan isaa ataala ahadukum alxayba falaa yatruxanna ahlahu laylan mu ne koo ci xam ne tukki nga tukki bu yàgg bul fëgg sa jabar guddi waaw koo ci xam ne tukki nga tukki bu yàgg bul fëgg sa jabar guddi coy sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne tukki tukki bu yàgg bul fëgg sa jabar guddi jaabir moo ko nettali radiallahu anhu ñu jële ko ci yonente ba sallallahu alayhi wa sallam isa ataala ahadukum alxayba fala yatruqanna ahlahu laylan bu dëkk ci beneen riwaaya yonent bi naha an yatruqa rajulu ahlahu layla yonent bi tere na ko fëgg jabaram guddi kon tukki boobu na aajo na loru tax nga ñibbi si guddi waaye bu sañoon daal doo ñibbi si guddi loolu la ci bëgg wax rek bu defee bu fekkee dem nga dem bu yàgg boo ñëw nga ñëw bëccëg waaw ñëw bëccëg it bokk na ci soo téléphoné ci bëccëg bi ne maa ngi ñëw kon mën na am ne bëccëg nga ñëw téléphoné ci bëccëg bi ne maa ngi ñëw kon mën naa am bëccëg nga ñëw waaye jékki-jékki ne bañaax loolu la ñuy tere jékki-jékki ne bañaax loolu la ñuy tere anas nee na yonent ba nee na laa yatruqu ahlahu laylan kaana rasulullahi laa yatruqu ahlahu laylan wa kaana yatihim xudba aw ashiya ni daan def mooy ñibbisi suba teel wala mu ñibbisi ci ngoon gi waaw ñibbisi suba teel wala mu ñibbisi ci ngoon gi mag ñi daanañ wax gonte su daanañ tere gonte sa kër daanañ tere gonte sa kër kon tukki baa ngi noonu mbokk yi kuy ñibbisi na ñibbisi bëccëg tabarakallahu loolu la ñu sàpp loolu tam moo gën a lislaam beneen bunt bi mooy ku ñibbisi lu muy wax ku ñibbisi ku ñibbisi jàngoon nañ ko ci bind yi weesu day wax aayibuuna taa'ibuuna aabiduuna li rabbina xaamiduun waaw loolu ngay wax ba baa ngay agsi ci kër gi Anas ibnu Malik moo ko wax mu ne dañoo mas a ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam bay jub Madina di ko séen ne bi ñuy séen Madina Euh, ñu daal di tàmbali ma nga naan aayibuuna taa'ibuuna aabiduuna li rabbina xaamiduun loolu doon wax di wax di ko wax xatta xadimna al madina ba niñ dugg madina bokk na ci mbirum tukki moomu mooy boo ñibbisee ñi nga war a njëkk a nuyu jàkka jaa ci jiitu jàkka ji moo jiitu ci ñi nga war a njëkk a nuyu jàkka ji nga xam ne moo sës ci yow nga xam ne boo jógee sa kër boo ca doon dem di natt ay mètre mooy jàkk ji gën a jege sa kër sopp nañ boo jógee ci tukki nga dem ca jàkka joojee julli fa ñaar rakka loolu ñëw toog Kaab ibn Malik radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana isaa qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fiihi raka'atayn waaw tukki ñëw ci jàkk ja def fa ñaar rakka door na ko ci ñëw ci kër ga nag toog mu ñëw ci bunt bi mujj ci mbirum tukki tahrimu safaril mar'a wahda araamal nañ jigéen moom dong di tukki jigéen dong di tukki dafa xaram mu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu imraatin tu'minu billahi wal yawmil axir tusaafiru masirata yawmin wa layla illa ma'a di mahram alayha mu ne daganut jaaduwut même su doon aji màkk daganul jaaduwul même su doon aji màkk borom xam-xam seetee nañ ci ba fekkee aj gi aj gu njëkk la xayrun waaye bu dee ajug ñaareel daganut jaaduwul ci jigéen joo xam ne gëm na yàlla gëm àllaaxira muy tukki doxub vingt quatre heures te àndut ak mahram mahram aleyha professeur mahram mooy góor goo xam ne nim demee ndaw sii mu àndal ci mbokk tax na mënu koo takk grand frère petit frère maanaam ku bokk ak moom ndey ak baay wala ku bokk ak moom baay wala ku bokk ak moom ndey nga xam ne ni ngeen demee yéen ñaar tax na munu koo takk ci mbokk wala muy tàntaam mbaa muy bàjjanam mbaa mu yaayam wala wala wala loolu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale woon ak yenn ci tukki yow dong nag tabarkalla ñii tukki ñoom xam nañu ko tukki yow dong ci jigéen waxuñu ne day tukki rek daa def lu bon déedéet waaye tumuranke gaak néew doole gañ ko fay def ak néewal doole gaak yu demee tax na yonent bi sallallahu alayhi ko ak yi mën a nekk yépp salawatullahi wasalaamu alayhi la yaxillu limraatin tu'minu billahi wal yawmil axir tusaafiru masirata yawmin wa layla illa maazi mahramin alayha muttafaqun alayhi ñu jële ci ibnu abbasin radiallahu anhuma mu ne yonente ba nee na laa yaxluwanna rajulun bimraa illa wa maaha zu mahram bu genn góor wéet ak jigéen ñoom ñaar dong lu dul mahram dafa nekk ñetteel leen waaye ñoom ñaar képp mu ne mu ne bu ci yéen def sami'na wa ata'na bu ko kenn ci yéen def laa yaxluwanna rajulun bi mar'a illa wa ma'a zu mahram wala tusafiru al mar'a illa ma'a mahram fa qala lahu rajulun ya rasulullah inna imra'ati xarajat xaaja bi yonent bi waxee ba daan rek genn waaye ne ko man sama soxna dafa jóg fa yéene aji makka te man dañ ma bind ci xare bi damaa war ci soldaar si laa bokk xare bi nga xam ne dañoo war a dem barab sàngam bu ñu fa jógee dem barab sàngam te moom mi ngi ni di aji moom rek war dem yonent bi ne ko bàyyil guerre bi effacer sa tur ci soldat si intaliq fa xujja ma amratik demal nga ànd ak soxna nga yóbbu ko mu aji allahu akbar ndekete ci droit de la femme sañ-sañ nga noonu bu rëy a rëy mooy yàllaa wooteeb xare yonentu ba jiite ko ñu bind ci jenn waay jabaram war a aji aj gi jabaram di aji jaral lislaam ñu récupéré waa ji ca soldaar sa bàyyi ko moom mu dem yóbbu jabaram mu aji mag allahu akbar yooyu bokk na ci taxawaayu Ousmane ba ba taxoon fekki wutoon Badar taxawaay bu rëy ba mu taxawoon ca doomi yonentu ba sallallahu alayhi wa bokk yi buntu baa nga noonu foofu la ko al imaam Nawawi jeexale rahimahullah euh, tabarakallahu daal di ñëw nag ci beneen bunt bu am solo muy juróom ñetteelu téere ci téere bi juróom ñetteelu téere ci téere bi di jégalu ñi nga xam ne ñoom it dañoo jënd ay riyaadu saalihiin di ko ànd ak ñun <laughs> macha allah yàlla yàlla fay leen ñoom tam te jàppale leen waaw dañoo jënd ñoom ay riyaadu saalihiin xam naa ci ay nit ñu xaw a takku bu nu ko yoree nu yor ko ñoo ngi leen ci jégalu baax a baax a baax Eh, tabarkal ni muy demee téere boobu di alfadail mooy ngëneel lii maanaam yu yi baax a def waaw yi baax a def riyaadu saalihiin bunt bi nekk téeméer ak juróom-ñett fukk ñu tàmbalee ko ci fadlu qiraatil quraan baaxaayu jàng alxuraan allahu akbar baaxaayu jàng alxuraan eh, mbokk ma woona ma ndeysaan nee na bu ñuy tàmbali tafsir bi Ali Imran la doon topp ba fi nekk nee na yàlla baaxee na ko ba ñaari semaine yu jot mën naa wàcceb kaamil soxna kati jaxat ci ci mbuur waxoon na leen ko bu yàgg nee na léegi ametaak naasi moom ca ba jamono ja moo koy wax tabarkàlla bu ko neexee tari ko bu tiimee tëri bi mën ko caa jàng alquran sunu borom daa wax ne wala qad yassarna alquran li dikri fa hal min mudakkir ku bëgg mokkal mokkal ndax moo ko jàppandal wax naa keroog ci jotaay ba Mamadou e Binta gaa yi mokkalaguñ ko waaw la case de Birama gaa yi mokkalaguñ ko le pantalon de Wes Sidi <laughs> totolo groupement yooyu dafa jafe mokkal ba ñu baree bari mokkaluñ ko alxuraan baqara ba naa si nekk lu bari suñu waram di ko sol ci bopp xale su tuuti allahu akbar nga fekk magum jëm mu tol ni nogoy tabat yi daal la yem tabat yi daal la yem te kat bu ko tiimee ci téere bi du ko xam day teen di ko wax xam naa da ko yàgg dégg rek tabarkal la ndax man ko ma <laughs> ba arab bay am càlle fàttaliku fu no fu nogay jànge ñu bari doon nañ jàng waaye nogay moom fàttaliku fu mu doon jànge tabarakallah <laughs> ala kulli xaal abu umama radiallahu anhu nee na dégg na yonent ba sallallahu alayhi wasallam wax ne iqra'u alquran iqra'u jàng leen ba man ko allahu akbar fexe leen ba mën ba ba ba fer ba mën a liir alxuraan fexe leen ba fer mën a alxuraan fexe leen ba seen doom yi fer ijji mën a liir alxuraan ñu ne ko lu tax mu ne fa innahu ndaxte yati yawma alxiyaama shafian li ashaabihi day ñëw moom alxuraan yawma alxiyaam di rammu di rammu ñooñam di rammu ñoñam allahu akbar mu ne fexe fexe leen ba man alxuraan fexe leen ba seeni doom man ko ndax bu yowmal xiyaamee alxuraan day rammu ñoñam allahu akbar ahlul quraan yi alxuraan ñëw rammu leen jàpp seen loxo ànd ak ñoom shafi'an li ashaabiha moo tax ngeen dégg ci xatmu bi may ñaan gi may ñaan bala may tafsir ijal xor ijal alquran lana fi dunya xarinan wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati shafi'a yàlla naa ni alquran comme defal intervention ci sa borom tabaraka taala nga jàll ndax boo xam ne comme plaidel nga jàll moom moom alquran yàlla nu plaidel sunu kanam sunu borom daan na yàlla gis nga kii mu naa mu ne ko dundam gi yëpp ci alquran la ko def waaw gis nga gis nga euh, Aboubacar fay mii mu ne mën a dundam gi yëpp ci alxuraan la ko def mi ngi nii amul kër te man maa tax man alxuraan la mi amul kër day luye rek waaw yor ay dong di leen jàngal musta am ñeenti million yu bokk bokk ak buum dundam gi yëpp mi ngi nii ci alxuraan la ko def ba muy xaar lañ ko yóbbu woon Fass Touré ba mu fa jógee la ñëw di ko jàngale ci laa ko xam koo xam ci nga ko xam foo ko bett mu mu yëkkati ma man yàlla euh, man man alxuraan di ko wax di ko wax di ko wax tabarkàlla ba sunu borom ne ko ànd la yaa Abubakar Fay euh, yóbbu ko fi nga ko bëgg yóbbu mu yóbbu ko Firdawsi allahu akbar Abubakar Fay yàlla na yàlla defal loolu yàq oustaz Yusuf Ka ak oustaz yi yëpp rek ñëpp waaw borom alxuraan yi nag waaw waaw ak ñi leen bëgg nag ak ñi leen fonk ak ñi leen jàpp ak ñi leen fan ndax dégg ngeen ca shuara sunu borom di wax ne kenn ku ne koo faa ngay àndal wa shu'ara waykat it yattabi'umul ghaawun ñu dënga leen di faa ànd ak ñoom abu nawaas wala an nawaas ibnu sam'aan mu ne radiyallahu anhu dégg na moom it yonente ba naan yu'taa yawmal qiyaamati bil qur'aani wa ahlihi allazina kaanu ya'maluuna bihi fi dunya taqdumuhu suuratul baqara wa ali imran tuhajjani an sahibihima allahu akbar rawahu muslim annawaas ibnu sam'an nee na dégg na yonente ba muy waxtaan benn bis mu ne bu yowmal xiyaamee dañuy indi alquran ak ñi nga xam ne ñoo ko doon jëfe ña ca doon liggéey di ko jàng di ko jàngale di ca sax xale yi yor alliwa yi ndeysaan di bind yor téere yi secrétariat ba nangam nangam ñoom daal seen liggéey bépp mooy alxuraan ci dunya nee na bu alxuraan di ñëw téeméeri saar ak fukki saar ak ñeenti saar ñaari saar ñooy ñooy nekk njiit li saar yi wàcc saar yi wàcc ma dina def benn sàppe saar yi wàcc Makka def benn sàppe muy ñaari sàppe 86 suurat ak 28 suurat ñu def benn sàppe sappe bii baqara jiitu ko sappe bii ali imran jiitu ko allahu akbar benn sappe bi am quatre-vingt-six benn sappe bi am vingt-huit fu ñu jëm fenn rek lañ jëm mooy ki doon liggéey ci ñoom lañu bëgg yàlla yàlla jéggal koy bàkkaaram waaw ñu Ibrahima Xalil loo ñoom allahu akbar loolu la mag ñi xamoon lu àdduna man di indi bëgguñu loolu la mag ñi xamoon lu àdduna mën di indi bëgguñu lu sax parce que lii fii la yëf nekk ay milliards du ko maye ay millions du ko maye ay këri ay ay ay ay ay ay du ko maye déedéet ay villa du ko maye li koy maye daal lenn rek la mooy liggéey ci alxuraan allahu akbar ñu jële ci Usmaan bun Affaan tabba joxekat ba ka joxe woon ba yàlla ba yonent bi ne ko doy na mënutoo def yàlla lu ko naqari loo defati yàlla neex na ko Usmaan doy na Usmaan mu ne am ne ko doy na yaa yaa rëy jëf Usmaan di ko xool Usmaan yaa rëy jëf ba mu mu ne ko Usmaan xanaa xamu ne mënutoo def lu ko naqari Usmaan mu ne am ne ko juróom-ñaar fukki junni nit ci sa xeet bi dugal nga leen aljanna def sa jëf ju ji Ousmane doy na Ousmane moomu ne na moo dégg yonent bi ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allama rawahul Buxaari <laughs> allahu akbar xayrukum ki gën ci nga xam ni moo gën ñëpp waaw ki gën ci yéen nga xam ne moo gën ñëpp nag koo xam ne liggéeyoo ci alxuraan rek kii muy bëgg wax moo ci moo la gën moo xam nag loo mën doon doon ba tànk goo mën a am ci àdduna si ku la gën mooy man taallama alquran ki jàng alquran xam ko wa allamahu ti di ko xamle moo gën ci nit ñi kooko gën ci nit ñi professeur ji bi ndeysaan Aïcha nee na yonente ba nee na sallallahu alayhi wa sallam allazi yaqra'u alquran wa huwa maahirun bi ma'a safarati alkiram albarara wallazi yaqra'u alquran wa yatata'ta'u fihi fa huwa ali shaaq lahu ajran muttafaqun alayhi sunu yaay Aysa nee na yonent ba nee na kii jàng alxuraan te miin ko nga xam ne bu ko tiimee du def fët du ijji du runge du du du jaxase te it mën naa jàng baa de mu leer nee na kooku moom ma as safara al kiraam al barara ambassadeurs yi yàlla yi nga xam ne ñoom lañu daan yónni ci kaw suuf mu di malaaka yu sell yi te jege yàlla kooku moom bu faatoo moom ñoo ñaay ànd albarara ñu baax ña la ilaha illallah moo tax ku mel noonu ba ma saan am ci réew mi euh, teraanga ya nga daan am moo raw teraanga yi nit di jàngat di ko am tey ci ak jàng woo mën a jàng ba demee Afghanistan bokk na ci li tax fi nekk nii ñu ne ci fitna ak bombardement yàgg yu métti ya mooy ñoom nii lañ mel ci alxuraan dañ koo fonk adduna si yëpp Afghanistan nee nañ moo ci gën a bëri ay ay ay ay daara mu nag moom yonent bi kii jàng alxuraan nag nga xam day ijji aka boole sonn ca lool nee ñaari tuyaaba lay am tuyaaba njàng mi ak tuyaabay coono bi waaw ñu jële ci abu musa al ashari alxuraan ju neex ja boroom alxuraan ju neex abu musa al dafa neexoon alxuraan ba nga xam ne sallallahu alayhi dafa am benn bis muy wër ci dëkk bi euh, far dégg abu musa di jàng alxuraan mu fanaan fa ba abu musa xëyee mu ne ko yaa neex alxuraan mu ne ko alxuraan jan mu ne ko bi ngay naafile sa kër laa fanaan nee na mu ne ko su ma yëgoon ne yaa nga fa dey euh, danaa ko neexal neexal bu dàq bi ma ko doon neexal abu musa al-ashari radiyallahu anhu mu ne yonente ba nee na masalul mu'min allazi yaqra'u al-qur'an masalul utruja ri'uha tayyib wa ta'muha tayyib wa masalul mu'min allazi la yaqra'u al-qur'an ka masali tamr la riha laha wa ta'muha hulw wa mathal munafiq allazi yaqra alquran ka mathali rayhana riuha tayyib wa taamuha mur wa mathal almunafiq allazi la yaqra alquran ka mathali alhamza laysa laha rih wa taamuha mur muttafaqun alayh sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit buy jàng alquran nee na mook uturu ja ñooyam uturu ja nag Euh, benn doom la buy meññi neex xet neex neex ñam xet gi neex na ñam wi neex na sallallahu alayhi wa nee na jul bu jàng alxuraan nun la mel mu ne jullit bu dul jàng alxuraan nag mook tàndarmaa yem neexul xet waaye caf ka neex na mu ne naafiq buy jàng alxuraan nee na mook ngungu ne ñooyam xet ga neex na waaye boo ko sexee yebbi ko nee na naafiq bu dul jàng alxuraan moo kaanee yem am amul xet te ku ko sex yebbi kon nag foo loolu li muy tekki mooy ab jullit daa war di jàng alxuraan ndax mu nekk koo xam ne kii xetam neex na caf koom neex na Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu nee na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam benn bis mi waxtaan ak ñoom mooy leen inna allaha yarfa'u bi hadha alkitaabi aqwaman wa yada'u bihi axarin mu ne yàlla dana yëkkati aw nit ci téere bi waaye dana suufeel aw nit ci téere bi yàlla dana teral aw nit ci téere bii wala ci téere bii la yàlla lay terale aw nit waaye ci lay toroxale ñi torox ñan la cay yëkkati mooy ña cay liggéey nekk ca def ca seeni doom def ca seen alal luñ am def ca ndax sàmme ko alxuraan ndax bu ñëpp bàyyi woon daara yi di defi leneen daara jóg fi te bu fi daara jógee ñu jóg fi la sëñ Abdul Ahad Mbakke daan wax rahmatullahi alayhi bu fi jóg ñu fi jóg kon yàlla dana ci yëkkati aw nit waaye dina ci toroxal aw nit ñi muy toroxal mooy ñi bëgg toroxal daara bëgg a toroxal jàngkati alxuraan yi bëgg toroxal jàngkati alxuraan yi inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa da bi akharin kon nañ ko def suñu programme nañ ko def suñu programme nit amul ci kaw suuf lu ëpp alxuraan teraanga nag bu kenn defee ne eh, ci benn barab rek la ko yàlla def déedéet teraanga ngi fépp oustaz Aboubacarine Faye fépp la yàlla def teraanga moo yor teraanga yi rek te itam nit ñi nga xam ne ñoo ca nekk la xam nañ ci dara mbokk yi mu ngi noonu tabarkalla suñu bindub tey ci kanam tuuti ñuy wel ak yéen euh, jataay bi nga xam ne moo ciy tege ñu koy wax euh, yasalunaka di ñaan sunu borom tabaraka taala mu nangul nu nangul leen def jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër bu nu del si ëllëg incha allah amaat beneen bind ci bund bi am solo boobu te mooy kitaabul fadail baabu fadli qiraatul quran ci eh, al imam Nawawi ci eh, riyaadu saalihin jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defem seen rajo yàlla yàlla si seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu